walaw wujidu mutaalliqiina bi astaaril kaaba même buñ leen trouvé ñu lëmasoo ci làmbaayu kaaba gi sax mu ne ñooñu nañ leen faat jotoon nañu gis ci ñooñu abdullah ibn saad ibn abi sarh waqad aslama ba'd radiyallahu anhu na tuub comme niñ ko gise woon te gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ tamit ki nga xamante ni mooy Abdul Uzza wala Abdullah ibn Xatal ah moom mujjoon nañ ko faat alayhi laanatullah ak ñaari waykatam yoo yële mu amoon muy Arnab wala Umm Sa'd wala Fartana ak Qarina kenn ci ñoom lañ faat keneen ki daldi tuub waaye it gisoon nañu ki nga xamante ne mooy saara mawlaati banil muttalib moom itam na ko noonu la woon moom it mujj na tuub ba ni muy génne àddina fas moo ko wéq ci jamonoy seydina Umar moo ko joggi mu daldi faatu mais mu jonn tuub radiyallahu anha moom Saara ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu Habbaar ibn aswad Seydina Habbaar ibn aswad moom gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu mooy mu jonn tuub walillahi alhamdu wal minna ñu waroon a continuer ci ñooñu nga xam ne tuddoon nañ leen ci bi ñuy njëkk tudd nii ñii nii te bokk ci ñoom al-Huwayris ibn Nuqayd al ibn Nuqayd moom it bokk na ci ñi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam waxoon na bu ñu leen jàppee nañ leen faat keroog fatxu mag euh, moom mi nag lu tax ñu ngi gisaale lu tax ñoom ku nekk ci ñoom waxoon lool lu tax imaam alxaafiz ibn xajar ci al fatx ne rahmatullahi alayhi fa kaana shadiid al adaa li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom dafa ne woon ku ku ku taroon doon lor yonent bi alayhi salaatu wassalaam Makkatal Mukarrama dafa bari xam ne ci makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima moom al-Huwayrith ibn Nuqay keroog nag a fatxu makka dafa daw comme que xamoon na ko yëg na mbir mi mu daal di daw dugg biir këram daal tëj bunt bi foog ne moom moom kon naa def nii ndax Abu Sufyan nee na man aghlaqa baabahu fa huwa amin wa man daxala daara abi Sufyan fa huwa amin wa man daxala al fa huwa amin comme que Abu Sufyan wax na lool te xam dé mu daal xam nag ni mu mu daal di daw dugg gërëm tëj ko waaw léegi nag ba mu fa newee mu génn nag bàyyi ba lépp daal ah mu bëgg a génn këram daal di daw dugg yeneen kër ba ni muy rawe seydna ali ibn abi taalib asadullahi al ghalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa daldi dajeek moom ah daldi koy faat fa daraba unuqa mu daldi dóor doqam waaw non seulement da doon lor yonent bi waa imaam ibn Hisham rahmatullah aleyhi nee na al-Huwayrith ibn ibn Wahb ibn Abd ibn Qusaymi loolu imaam ibn Isxaaq moo ne wa li imaam eh, kii wax imaam al-Haafid ibn Hajar loolu imaam al al kii ibn Isxaaq moom la eh, reprendre li mu waxoon ndax ibn Isxaaq dane wal Huwayrith ibn Nuqayd ak al Huwayrith ibn Nuqayd ibn Wahb ibn Abd ibn Qusay bokk na ci ñu aleyhi salaatu wassalaam dige woon joxe woon ndigal ne buñ ko fekkee même mu li nga xam ne mooy ci làmbaayu kaaba gi nanu ko faat lu tax mu ne wa kaana mimman yu'dihi bi Makka ndax dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo ko doon lor moom aleyhi salaatu wassalaam Makkatal Mukarram Ibn Hisham daal di nettali benn nettali boo xam ne bi sanadin da'if ndax da ko nettali bi duuni sanadin bi duuni sanadin mu ne wa kaana al-Abbaas ibn Abdil Muttalib hamala Faatimata wa Umma Kalsuum ibnatay Rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam min Makkata yuriidu bihimaa al-Madiina fa naxasa bihimaa al-Huwayrith ibn Nuqayl faramaa bihimaa ilal ard wal iyaadu billaah imaam ibn Hishaam rahmatullahi alayhi mu nettali ci riwaay boo xam ne bu da'if la mu loolu mooy lan buñ nee bu da'if la loolu lu am solo la mooy buñ xasee ne nettali bii wérul ñu nettali ko loolu du argent comptant du loo xam ne nit ki après danaan euh, lii nii ba mu xewee kon lii daa xewoon non dañ am la loolu noonu waxoon nañ ne wérul dañ ko tuddoon nag lu wérul mënuñ ci taxaw naan lii comme nii la demee mooy ne lii nii xew-xew bii mënuñu ne nii la demee ndax mbir mi wérul càllale amul càllale sax imaam Ibn Hisham da koo wax noonu kese te fekkewul woon mbir yi voilà gisoon nañ sayyidatu Fatima eh, eh, yonent ma saab-saab ni njabootam daal di gàddaaye te lu mel nii gisuñu ko woon mooy nag que ni mënuñu cee fiiwu en daal li leer mooy kaana yu'zi rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi Makka moom al-Huwayrith ibn Nuqayd ibn Wahb ibn Abd ibn Qusay moom imaam Ibn Hishaam kon mu ne ndax Seydina Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu dafa jëloon Sayyidatu Faatima ak Sayyidatu Umm Kalsuum daldi leen teg ci waruwaay di leen yóbbu yonent ci yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy ca gàddaay ga pour yóbbu leen même bu dee ne moom Seydina Abbaas Makka la desoon après mu ne fa naxasa bihim alxuwayris alxuwayris def ni kan defoon xabaar xabaar ni mu defoon keroog Sayyidatu Zaynab comme ni ñu ko gisoo ci jotaay bi weesu mu daal di jàmm bàyyi bett waruwaay wi gëléem gi rek daal di koy dóor wala mu am lu mu ko jam rek gërë bëlam bërëb ñoom ñaar ñu daanu. waaw léegi nag euh, loolu la wax kanta imaam al-Balazuri imaam al-Balazuri raximahullahu taala dane wa kaana yu'zimu al-qawla fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa yunshidu al-hijaa'a fiihi wa yukthiru adaa'ahu wa huwa bi Makka mu ne al-Huwayrith ibn Nuqayd ibn Wahb ibn Abd ibn Qusay dafa nekkoon doon wax wax yu rëy yu màgg te ñaaw di ko jëmale ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di sadd ay way di ko ci ŋàññ wa yunshidul hijaa fi waaw di ŋàññ ci ay poemam di ci ŋàññ aleyhi salaatu wassalaam ba pare di bari lu mu ko doon lor fekk jamono ji aleyhi salaatu wassalaam mu ngi woon Makka bokk lii mook li ma ibn Isxaaq wax moom it bi sanadin da'if daanaka ñoo yem kon kenn ngoog looloo taxoon kon ñu ne ñu faat ko woon gis nañu ne ki ko faat mooy asadullahi al-ghalib ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa keneen koo xamante nii keneen koo xamante nii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa digee digle ne nañu ko faat keroog fatxu makka mooy miqyas ibnu subaaba miqyas miqyasu ibnu subaaba moom mi nag lan moo tax ñu mu diglewu ne nañ ko faat imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne ci loo xam ne mu ngi ko jële ci sëriñam di Abdullahi ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm yàgg nañ ko gis sëriñam bu siiw boobu raxmatullaahi alayhima mu ne anna Miqyas ibn Subaaba qutila axuhu Hishaam yawma Bani al-Mustaliq qatalahu rajulun min almuslimiin wa huwa yadunnuhu mushrika mu ne moom sëriñu imaam ibn boobu muy xadiis boo xam ne mursal mursalun saxiix la waaye e, e, ci e, Abdullah ibn Abi Bakr la yem ne fekkewuloo mbir yi mu ne Miqyas ibn Subaaba dañoo rey frère bu tuddoon Hisham ibn Subaaba yawma banil mustaliq mooy ci xare banil mustaliq comme ni ñu ko gisoon léegi euh, kan moo ko rey benn jullit a ko rey waaw moom frère jullit la woon Hisham bii jullit la woon am kenn ci jullit ñi koo xam ne sax ab ansaar la d'après imam Ibn Ishaq ci siiratu Ibn Hisham ndax riwaaye bii nii ma lay wax ne imaam ibn Isxaaq moo ko jële ci Abdullah ibn Abi Bakr lool imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi moo ko soloo ci yoonu imaam ibn Isxaaq ci Dalaa'il an-Nubuwwa kantaa ci siiratu ibn Hisham foofu imaam ibn Isxaaq daf ko tudd saa càll la dane Miqyas bokk na ci ñi alayhi salaatu wassalaam waxoon ñu faat leen Miqyas ibn Subaaba wa innamaa amara rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi qatlihi li qatli al-ansaari alladhi kaana qatala axaahu xataa wa rujuuhu ila Quraysh mushrika Miqyas ibn Subaaba xam nga Miqyas waa ji eh, moom nag eh, bi ñu reyee frère am boobu di Hisham moom du julli sax moom Miqyas waaye comme que mooy la bi ibn Abi doon wax radiyallahu la taxoon mu bind lettre ba xam na ne même gars yi bu ñu wa moom waa Quraysh ña fa am mbokk ci saxaaba yi même bu dee ni du ñuy jullit ay yéeféer leen sax du ñu nangu seen mbokk ñu leen di faate noonu ndax affront lañ koy jàpp Miqyas nag loolu la def dañoo rey mbokkam boo xam ne moom mushrik la mbokkam bi nekk jullit di Hisham ibnu Subaaba ab jullit a ko rey benn ansaar yi boo xam ne ci xare bi dafa foogoon ne keroog dafa foogoon ne bon moom nii ah, daf ko daf ko jaawale dafa foogoon ne musi ci musriku rëy la bokk mu ray ko nekk jullit la loolu day am xatlul xata dafa am lool traité nañ ko xat xa ci masala am na masala yu ñu ko gisoon rey boo xam ne lu xata la rey boo xam ne juumte la am boo xam ne amd am boo xam ne te loolu ñépp d'accord ci woon shibhul amd lu nuroog loo xam ne ak tayeef la loolu traité woon nañ masala yooyu walillahi alhamdu wal minna mooy mais day ab bàyyiwu kii nu mu tudd Seydina Xudayfa ibn al mais al-Yamaan dañ koo rey ab julli da ko ci xare foogoon ne moom la keroog Uhud foogoon ne ci ab yéefër la mu juum rey ko fekk Seydina Xudayfa mu ngi ñëw di naan ku naan sama baay la sama baay la waa ji rey ko muy déggu ko bi Yonent bi alayhi salaatu salaam ne ah comme que après xare bi il faut ñu jox ko diya kon il faut ñu jox ko comme que dafa rey nit ki te tayu ko te jullit la mooy il faut mu indemniser ko Yonent bi alayhi salaatu salaam comme que moom moo moom armeem la moo jiite nit ñi. moom mu ne muy génne diya bi jox ko Seydina Xudayfa Seydina Xudayfa ne loolu lépp jéggal naa leen ko delloo naa leen ko ci yoonu yàlla allahu akbar li wajhillah tabaaraka wa ta'ala kon loolu la mooy yàgg njuumte yàgg naa moom nag mu ne Miqyas nag ne dara xaaral faut que ma prendre sama revanche tamit depuis revanche amu fi revanche amu fi waaye mooy esprit partisan rek esprit partisan foo ko gis baaxul du xool du xool du xool lu raisonnable jamais moom ay passion wam ak ay émotion wam ñoo koy ñoo koy yóbbu moo tax ku mel noonu bu jiiteem réew réew ma du baax du du du baax réew ma du baax ku mel bu baax parce que ay passion wam ak ay ay ay ay wam ñoo koy jiital day réagir selon loolu alors que njiit dafa war a dal bu mbir yi lu mu tar tar tar tar mu bañ a topp ay émotion wam toog deme xelam ak xalaatam yay déglu ñi nga xam ne ñoom it seeni émotion ak seeni passion jiitaluñ leen waaw ay xam ay yu mel noonu yooyu koo gis mooy kooku njiit boobu matul li mu doon miqyas nag mushrikan bi loolu amee fa qadima miqyasun mudhiran islaam mudhiran islaam li yatluba diyata axi léegi miqyas daal jóge màkk ñëw ci ñëw Medina di wane ne jullit la quoi muzhiran lil islam di wane ne moom ab jullit la woon ah non jullit la même bu nee Makka walla ah, bu fa newul ñëw na tuub na léegi nag euh, je demande les l'indemnisation waaw ah, ndàmpaay bi nga xam ne moom lañ war a ndàmp sama frère bi nga xam ne dañ koo fàtt ah yonent mi aleyhi salaatu salaam dajaleel ko diya daal di koy jox amul dara lu mu def mu jël mbir mi ba ba ba mi ngi nekk en sécurité ba jël alal jéeg yépp li war a jël mu bàyyi ba jekku nag karayoon saxaaba yi lamsaar yi barayoon barayoon euh, frère bi mu dal di koy rey mu dal di koy rey wa raja'a ila makkata mushrikan mu dellu Makka ne maa tuuboon xam nga saa bi ñëwee dafa dafa julli la mu ne waaw léegi man nekkatuma ko rey waa ji loolu rekk mooy da doon da doon camoufler wu ci loolu waaw ngir atteindre objectif rey ki nga xam ne nee na moo rey frère am xata am ci léegi nag ah nga xam ne ci la ko rey nag muy bàkku muy bàkku nag naan naan lan shafan nafsa man qad baata bil qaa'i musnadan yudarriju thawbayhi dimaa'ul axaadi'i wa kaanat humuumu nafsi min qabli qatlihi tulimmu wa tunsiini witaa'a al madaaji'i qataltu bihi fihran wa gharramtu aqlahu sarata bani najjaari arbaaba faarighi xalaltu bihi nadri wa adraktu su'rati wa kuntu ila al awsaani awwala raaji'in wal iyaadu billah muy bàkku moom miqyas ibnu subaaba naan waay waay waay waay waay waay faj na faj na sama sama bopp sama bakkan bi faj na ko shafan nafsa waay waay sama fii mu ne maa ngi nekk door a nekk à l'aise te dara taxul kenn faju ko kan moo ma fajal loolu ki nga xam ne dama ko rey mu tëdd di gise ci son sang nga xam ne ba ma ko jamee laa ilaha illa allah ba ma ko jekkoo man meqyas ba daal di koy jam mu ngay gige deret di taq yéreem yépp fees dell ak deret waaw ci doq gi la ko jam deret ji sar-sari dimaul axaabii moom la dog ñaari sidit yooyu di nekk foofu moom la dog mu naan nag wa kaanat humumu nafsi min qabli qatlihi tulimmu wa tunsiini witaa al madaaji mu ne laata nag ma koy faat nii di jël sama revanche frère ay waay waay waay waay su mooy kii remords yeeg mais mettitu sama li may yëg sama yaram euh, sama bakkan daal neexatul problème yi soucis yooyu yépp laata ma koy faat loolu noonu moo ma préoccupé woon ba fàtteloo ma mais mais le fait que mu ray sama frère quoi loolu fàtte moo ma fàttelu woon neexaayu ak ak nooyaayu li nga xam ne mooy mooy lalee non manuma woon a nelaw lépp dañ na samay nelaw neexatut manuma nelaw ba yaan ndoor bu ma tëddee cauchemar kese laay gis xamatuma woon lal bu nooy laata nag mu may fajal nag sama sama loolu la waaw an waayow maa ko rey kay ba pare récupérer li nga xam ne mooy diya bi ba pare ci ki nga xam ne bokk na ci sangu waa Banu Najjaar ñoom ñi nga xam ne ñooy boroom château bu bu siiw boo bële di Arbaba Fariri di château bu siiw la woon benn xisn la benn euh, citadelle boo xam ne ñoom waa Banu Najjaar ñoo ko moom naan bokk kooku maray nag ci ñoom la bokk ci seen kilifa yi waaw ñoom waa Banu Najjaar boroom château yooyu le mu ne gis nga nag rey gii ma ko rey di bàkkuwaan xalaltu bihi nadri waaw xalaltu bihi nadri wa adraktu wa adraktu furati wa kuntu ila al awsani wala rajain ci laa résoudre daal di matal sama nidar ga ma nidaroon dama nidaroon ne man daal gis nga il faut ma rey waa ji rey sama frère loolu moom mooy nizar bi ma def pour yàlla foog ma rey kooku waaw ba ma ko defee nag wa adraktu surati ci laa jëlaale sama revanche jot naa daje na daj naa sama revanche wa kuntu ginnaaw ba ma ko reyee nag ba faj samay kii nag bubboo gëmaloon bubbu boo ne jullit laa ñu gëm ma wokkuntu kuntu ginnaaw ba ma ko reyee nag mu mujj nekk ilal awsaani jëm ci xërëm yi aw wala laa ci jëkk a dellu delluwaat ci xërëm yi mooy nekkaat mushrik <laughs> lii la doon wax di ko bàkkoo moom al al zaalimul e, di Miqyas ibn mu dellu Makka nag wa Makkata mu dellu Makka mushrikan ne maa tuubaa doon jullit doonatuma ko waaye man ma am la ma bëggoon nga naan lan ah <laughs> ray naa ka ma bëggoon a ray c'est fini jël naa sama revanche frère laa doon jël si looloo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam ne woon nag gis ngeen Miqyas ci ñi mu lim ne kooku tamit booleen ko ci waaw Miqyas ibn Subaaba bu ngeen ko fekkee même mu laqatu ci ginnaawu yére kaama ji nangeen ngeen cor na ngeen ko faat looloo taxoon léegi nag moom nan la mujje kon nan la mujje mu ne riwaay imaam Isaaq bi indal Bayhaqi rahmatullah alayhi ma fa lamma ahdara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dama qutila wa huwa bayna safa wal marwa bi yonent bi aleyhi salaatu salaam waxee jullit ñu loolu nee na ngi ko faat fekk moom Miqyas ibn Subaaba mu ngi diggante fan safa ak marwa diggante safa ak marwa fa la newoon ñu naan ni ko ciix daal di koy jàpp daal di dog baat bi daal di koy faat moom ci bo ci saasi yónnee ko jahannama wal iyaadu billah moom miqyas mi nga xam ne da doon fowe di jéem a nax nit ñi ginnaaw loolu mu def daldi faat jullit ba pare ñuy wax muy bàkku naan shafa nafsa man qad baata bil qa'i musnadan musnadan yudarrixu thawbayhi dimaa'ul axaadi'i ñuy wax mu naan xalaltu bihi nadri wa adraktu hu'rati wa kuntu ila al awthaani awwala noonu lañu dóore doxam moom Miqyas ibn Subaaba ñu daal di koy faat ca saase léegi na kon ginnaaw Miqyas ibn Subaaba kon gis nañ al-Huwayrith ibn Nuqayd ibn Wahb ibn Abd ibn Qusay moom faat nañu ko Seydina Ali na ko faat kii nag waxuñ kan moo ko faat mais daal faat ko diggante Safa ak Marwa léegi nag mu des kan bokk na ci ñi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi waxoon ne kooku it bu ngeen ko jàppee hein bu ngeen ko jàppee moom it daldi leen dog bopp bi bokk na ci te <laughs> muy kan muy Ikrima atadri man huwa Ikrima haadaa Ikrima man huwa Ikrima ibn Abi Jahlin ah. muy Ikrima ibn Abi Jahl kookoy Ikrima Ikrima yàgg ngeen koo dégg de Ikrima turam moo doon Ikrima Ikrimatu ibn Abi Jahlin Abu Jahl moo doon kan Amr ibn Hisham Abu Jahl moom bàyyi kii kenn dootu ko présenté ci mbon fi ala darajatil qubhi wal washat moom mooy l'incarnation vraiment du mal Abu Jahl Abu Jahl Abu Jahl ibn Hisham moo doon bàyyi kii nag moom amama Amr ibn Hisham la tudd Amr kon mooy Ikrima ibn Amr ibn Hisham ibn al-Mughira Hisham boobu di doomu Mughira Mughira di doomi Abdullah Abdullah di doomi Amr ibn Maxzum ibn Umar Umar boobu di doomi Maxzum Maxzum di doomi Yaqaza Yaqaza di doomi Murra leen nga foofu lañ bokk ak alayhi salaatu wassalaam ñoom ñi ñoom Abu Jahl ak Ikrima mi doom ji Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay waaw Ikrima nag dàkkantalam moo doon Abu Usmaan al-Qurashi al-Maxzumi al-Makki Abu Usmaan loolu moo doon dàkkantalam mooy Abu Usmaan moo doon Abu Usmaan eh, radiyallahu anhu Ikrima moom li ñu gis ay mbiram bari na eh, moom moom xare yépp contre l'islam da doon da doon dem ndax bañ ju bañoon ju mu bañoon l'islam Makka bokkuñu ci gënoon a tar moom ñu doon ñu doon noonoo jullit ñi waaye nag bi Badar xewee moo tax imaam al al al kii ne euh, alxaafizu raxmatullah alayhi mu ne lamma qutila abuhu taxawwalat riyaasatu bani maxzuum ila Ikrima mu ne bi nga xam ne nag ci lañ faat baayam di Abu Jahlin saway bi nga xam ne ci lañu ko éliminé moom Abu Jahl Abu Jahlin bi nga xam ne ci lañu ko éliminé nag keroog euh, fa Badar <laughs> yaa ngi fàttali ko Abu Jahlin non Abu Jahlin hatta fi mawtihi kaana fi takabbur même ces derniers instants sax wa mais rëy rëy loom di ànd ak moom <laughs> keroog ku ma koy fàtt am na <laughs> Seydou Sarr <laughs> al Ansari moo naan naan ma xaw na yàgg tuuti maanaam abu abu abu jëlin mu ne lan mu ne mu ne mu ne aka neexoon ab bu ma ab kii <laughs> ab baykat rey quoi <laughs> maanaam waaw <laughs> waaw ak kaar mu ne waaye aka neexoon waaye mooy ba ni muy deewe sax nee na ki ko rey comme que xam nga ñu wute woon ci kan moo ko rey yooyu bon est-ce que Seydina Abdullah ibn Mas'ud wala Ansaari bi ba ba ñëwee ku nekk Yonent mi alayhi salaatu salaam ne ma xool seen seen jaas yi ma xool ku nekk mu ne yéen kilaakumaa qatala ku nekk ci yéen rey na ndax kii da koo dóor ba mënatu lu jóg keneen ki ñëw jekkali ko waaw Ibn Mas'ud ñëw jekkali ko radiyallahu anhu léegi mooy bu ko bàyyi woon sax day dee moom dafa bu ko lan ba ko Ansaari ba fëggee kii bi jaasi ji mu naan yaa layta <laughs> aka neexoon ab akkaar waaye du rey waay mooy ne eh, xam naa mooy li soriwul ak li wolof yi naan kuy dee ci ci àll na la gaynde rey moom pour moom xam naa lan yi bi <laughs> du gaynde quoi xoolal ni may deewe ci àll bi man abu jëlin rek amul kenn ko ma rey lu dul lu dul lu dul koo xam ne sincèrement waaw ndax lan ndax xeet bu mu leen xeeboon xatta bi muy dee mu ngi wone xaqaara gi nga xam ne moom la amoon ci jullit ñi waaw aka neexoon ab baykat du ma rey quoi comme que waa ahlul madina seen tool yooyu toolu tàndarma yi mu ne eh, caaf xum na aka neexoon waaye bu may dee de ku bu may ku may rey bu mu nekk koo xam ne baykat la wal iyaazu billaah imaam az-Zahabi mu ne nag biñ ko faatee moom Abu Jahl fi nga xam ne mooy keroog Badar taxawalat riyaasatu bani Maxzuum ila Ikrima léegi nag waa banu Maxzuum moo mujjoon nekk kilifa ga comme Abu Jahl dina woon seen kilifa ñoom waa banu Maxzuum ñu faat ko doom ji daal di nekk kilifaay waa banu Maxzuum moom Ikrima te Ikrima mii moo tax euh, loolu nag da koo metti woon le fait que ñu rey baayam keroog Badar moo tax mook Safwan ibn Umayya gisoon nañ ne ñoo doon wër ñoo doon wër ne Abu Sufyaan caravane bi nga xam ne moom la suñu bàyyi demoon di di di di njëgg mi nga dirigé woon ñu demoon di ko aay far yow nga ne yow nga rëcc ba xare Badar am ci ñu faatu campagne ñoom ñaar ñoo doon def campagne dañoo bëgg ku ci am benn bénéfice wala ku ci am dara lañ ci am nan ko dajale ngir waajal xare bu rëy boo xam ne contre jullit ñi ngir mais jël revanche fayyul suñu kilifa yi suñu baay yi nga xam ne toroxal nañ leen fàtt leen keroog Badar écrit ma bokkoon na ci ñu gënoon a fervent ci loolu moom moo doon dox mook Safwan ibn Umayya wa kilahuma ku nekk ci ñoom ñaar qad la aba ku ci nekk ci ñoom qad qutila abu waaw rey nañ seen bàyyi ku nekk ci ñoom léegi nag Ikrima moom dafa am chance même Badar Badar dafa am chance moom dafa nar na dee ah. ci Ikrima tuutee des keroog moo bàyyam ñu ànd Abu Jahl bañee rey abu xam nga xam nga Abu Jahl boo fàttale ko Badar du doon xam nga Abu Jahl wax nañ la gisoon nañ gisoon nañ te tuddoon nañ ko keroog bu ñuy gis Hakim ibn Hizam c'est vrai que euh, euh, grande gueule la woon moom mooy làmmeñam pataa na wax moom kenn dàqu ko tamit bon amoon na ay xalaatam te dee euh, xalaat diabolique yu da la amoon léegi bi Badar amee muy muy gërëyee gërëyee lu di tëbëkk kii ñu naan dé dé yaa ngi fàttale ko lool Abu Jahl ne kenn du ko jeg ah muy muy muy cëppi cëppi rek di dem ak ñëw nag di dóor mel ni soro boobu xam naa bu doon tey mais <laughs> mais muus gi mu muus ah, Ikrima dana nekk ci wetam di ko di ko di ko aar mais ba ñuy rey baayam Ikrima tuutee des ñu àjjiwaale ko waaw sauf que Ikrima nag dafa rëcc rescapé de Badr la mais mu ne malgré tout ça comme que rey nañ sama baay bi ñëpp il faut ñu ta sumbaat beneen Uhud dem na mais xare yu ñëw Ikrima est devant contre jullit waaw ba keroog gis nga bi Seydina Xaalid ibn Walid di di di di bëgg a tuubi dem gàddaay ba mu demee ci moom ne damaa bëgg am koo xam ne daal ku may àndal ci sama chantier bii sama namb namb gii dem ci dem ci yonent bi alei satu salaam tuub ba mu demee ci incrément la ko incrément toppal fëre man dew ma fenn benn yàlla li ñun suñuy maam yi newoon mooy dëgg a sëy naa Xaalid nee man comprendre naa quoi Safwan ibn Umayya tamit presque pareil la wax mu ne mais man comprendre naa ko parce que Ikrima dañoo rey baayam Ikrima Abu Jahl jullit ñee ko rey Safwan Umayya ibn Xalaf xalafahum Allah fi moom it moom Abu Jahl ñoom ñaar ñi moom it dañ nee na kon ku nekk réagir noonu grawul léegi nag Ikrima daal il était tous les guerres contre toutes les guerres contre jullit ñi il y avait Ikrima toujours présent léegi nag ci gàttal bi nga xamante ne nii ci la fatxu Makka ni am yonent ma lay saar ñëw di ubbi si Makka Ikrima bi leen Abu Sufyaan ñuy wax lool dem dajeeg yonent ma lay saar ci Marru Zahraan ñu ni ko dajeeg euh, Seydina Abbaas mu yóbbu ko ba mu gis armée jullit ñi ñi mu toll ak parade bi ñu def ci kanamam mu xam ne lii moom fukki makka buñ daje woon manuñoo dékku ñi mu ut assurance ci bi aleyhi salaatu wassalaam bam assuré ko ne ko man daxala daara abi sufyaan fa huwa amin wa man daxala al masjid fa huwa amin wa man aghlaqa baabahu fa huwa amin képp koo xamante ne dugg nga kër Abu Sufyan fa huwa amin mu ngi en sécurité ku dugg ci jàkka ji fa huwa amin waaye ku dugg këram tëj ko fa huwa amin Ikrima ne man moom d'accord ma ñun ni ñuy def dañuy non on va résister ah non Abu Sufyan mii xaw ma lu ko dal mais nous on va moom ñoom Safwan ak ki nga xam ne moo doon la négociateur en chef di ki nga xam ne mooy mooy kan lu mu tuddati woon Suhayl ibn Amr ñu dajale seenu armée keroog fële ca montagne boobu nekk ca ca ca ca ca fan ca bi alxandama nekk ci Makka ba muy daw ne fes Ikrima mais ba ñu dajeeg Seydina Xaalid ibn Walid lañ dajeeg seen boobu ñu ne woon dañuy résister waaw ñu daal di faat ci ñoom ñu bari wa usiba min al mushrikiina naasun comme l'imam ibn Sa'd waxoon qaribun min ashara rajulan aw thalathata ashara rajulan am na ñu ne sax soixante rey nañ ko ci ñoom summa hazamu ñu rey ci yéeféru Makka yi douze selon imam wala treize am ñu ne non soixante-dix su man hazamu ñu daal di defe ñu daal di defe daw ba ximaas dawee dem këram jabar ji naan ko waa yow ak la nga mu ne ko yow mii daal dangaa fekkewul innaki law shahidta yawm al-khandama id farra Safwan wa farra Ikrima waaw wa abu yazid qaa'imun kalmutima wastaqbalathum bissuyuufi almuslima yaqta'na kulla saa'idin wa jumjuma darban falaa yusma'u illaa ghamghaman lahum nahiitun xalfanaa wa hamhama lam tantiqi fi lawmi adnaa kalima keroog moom la doon wax mu ne soxna si yow eh, yow dangaa fekk ba mu dawee dugg moom Himaas di daw dugg ci biir mu ne ko waa na la nga waxoon ne sax yow di ma utal ci ñoom ay jaam ñuy ñëw di ma liggéeyal yow nga daw si dugg taloo sax tëj buntu bi naan ma tëjal mu ne ko ma ne inna kii law shahidti yawmal xandama waay waay yow soxna sama dangaa fekkewul waay waay suñu xare bi léegi fële ci montagne bi xandama boo ko fekke woon doo wax sa jëkkër dara parce que kilifa gu toll ni Safwan moo ne fees iz keroog bi nga xam ne farra naani na kaani Safwaanu Safwaan ibn Umayya wa farra mu ne fees naani kaani moom it kan Ikrima Ikrima ne woon fees moo tax ñoom dañ ne fees ne mes ne men teg daal di abbu njool mi ñoom Ikrima Seydina Xaalid daal di leen mi leen doon woo bu yàggul naan leen nañ leen dem Medina <laughs> gars yi di ko tontu tontu yi ñagas yi mu mujj <laughs> dañu àndoon Badar ànd Uhud ànd fone ànd Ahzab ànd fu ne moom moom léegi nag moo nekk jullit ba jiite armée yi di duma leen ñu ne fes moo tax Ikrima nag ne fes Ikrima nag bi mu dawee Ikrima nag bi nga xam ne ci la daw Eh, dafa daw nag eh, ngir rëcci wóo yëf yi nag dootul baax yëf yi Ikrima xam ne dootul baax imaam al-Waaqidi raxmatullahi alayhi da day solo waaw mu nettali lu mel nii mu nettali lu mel nii mooy mu ne moom Ikrima mais bi sanadin da'if ci nettali boo xam ne Ikrima moo ko doon nettali waaye bi sanadin da'if waaw mu ne dafa nizar keroog yow mu fatxu Makka moo mu ne damaa nekkoon ci benn mbooloo ci waa Quraysh ñu ñu daldi nizar ne duñu rendre fenn waaw duñu rendre fenn dañuy xare ci suufu Makka nee na fa lañ daje fa hunaaka Xaalid ibn al-Walid ñu dajeeg Seydina Xaalid ibn al-Walid foofale fa awqaa binaa waaye waaye mu def ñu defet bu rëy way fa haribtu ma daal di ne fes minhu uridu wallahi an alqi an ulqiya nafsi fil bahr wa amutu taa'ihan fil bilaadi qabla an adxula fil nee na ba ma dawee keroog mais amatuma woon benn mëbët benn suwe ah, mooy bu ma taxawee dee ma daw ne nag di fi des di nekk fii di nekk jullit moom dem dem ci géej gi sànne fa sama bopp xaru ji ci géej gi moo ma gënal laata may dugg ci lislaam nee na nag fa xarajtu ci noonu laa génne ba àgg ilal Shuaybiya Shuaybiya Shuaybiya xamoon nañ ko mooy wooy la dem Éthiopie gars yi noonu lañ doon jël foofu fële gisoon nañ ca qissatu Amr ibn al-Aas gisoon nañ ko nuwaa yi radiyallahu anhuma nee na nag mu ne radiyallahu anhu non al-Aas ibn Waa'il may moo gën a yées waa jooju ci wal-Aas Abul Hakam wala al-Aas soit moom Abul Hakam wala moom al-Aas ibn Waa'il ak Abul Hakam ñoom ñëpp ci ashaddu durra bokkoon nañ ñu gën a tar comme ni ay liñ doon lore jullit ñi alayhim min Allah ma yastahiqun léegi nag mu ne nag bi ma dawee nag soxnaam si nag moo ko kii waaye loolu soxnaam di Ummu Hakim bintul Haaris moom bi yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwee noonu ubbi Makka dafa tuub après te loolu imaam loolu riwaay imaam al waaye imaam Ibn Abi Shayba soloo ko tamit ak na ko noonu imaam Abu Daawud ak imaam An-Nasaa'i ñu jëla ko ci Seydina Sa'd ibn Abi radiyallahu taala anhu na kon imam al-Bayhaqi soloo na ko ci Seydina Urwa ci sanad boo xam ne mursal la ñoom ñépp ñu ne anna Ikrima rakiba al-bahra fa asaabathum rihun aasif léegi di Ikrima bi mu dawee noonu bon mu dem ci tafes ga dem jël géej waaw mu dem jël géej ngir fàq ngir daw léegi nag eh, problème am fa asaabathum riixun aasif mais benn ngelaw lu lu lu benn bu doon tey dañ naan tempête wala ouragan wala tempête daal waaw ngelaw yu foor yooyu daal di leen dab nag ci géej gi fanaadaa Ikrimatu Allaata wal Uzza Ikrima bon daal di woo yàlla ngi ngir ñu dimbali ko wa idaa rakibu fil bahri gaa yi bu ñu yéegee ci géej yollool fulk gaa yi mbir metti ah ku nekk woo la nga gëm fa naadaa Ikrimatu al Laata wal Uzza mu ah, sama yàlla yi damaa bëgg ngeen dimbali ma de bi mu waxee lool fa qaala ahlu safina gaa yi newoon nag ci gaal gi ne axlisu fa inna aalihatakum laa tughni ankum shay'a é eh, gaa yi ne eh, gaa ñeneen ñi ne woon ci gaal gi ñoom ñépp këppandoo gis nga fii moom bu yoboo ku nekk ñaan lu gën a sellu loo am gaa yi nag ne nit ñi ñu wax ne gaa yi sellal leen seen ñaan yi képp ku fiy ñaan ab yàlla naan yàlla sàngam koo xam ne du yàlla naan diw laata ko Uzza wala leneen Iris ak Osiris yu mel noonu ku ko fiy ñaan moom bu yoboo nga ba axlisu sellal leen ngeen ñaan buur yàlla moom dongu fa inna alihatakum ndax seen yàlla yii ngeen fi am kat laa tournii du ñu jariñ ankum ci yéen shayana ñoon jariñu ñu dara ah Ikrima ne la fa qaala Ikrima wallahi la in lam yunjini min al bahri illa al ikhlaasu la yunjini fil barri ghayru mu ne maa ngi wat ci yàlla ne maa ngi wat ci yàlla ne ne in lam yunjini min al bahri illa al ixlaas mu ne mu wax ci xelam ne maa ngi wat ci yàlla ne bu dee ne du tax ma rëcc échappé ci géej gi tempête bii nga xam ne ñu ngi waajal lap dee ñun ñépp ndax dee yombul la xam nga la woon bëggoon dem ngir sànni boppam ci géej mais <laughs> ba mu demee sànniwul boppam de gaal la jël ñuy wax ba tempête amee mu woo yàllaa ñu njër ñu ko nee na mu ne waa ngi wàcc yàlla ne bu dee ne li may muccal daal nekkul lu dul wéetal yàlla sellal yàlla kon nag ci géej gi sellal yàllaa tax ma ci géej gi kon nag leneen duma mën a muccal duma mën a eh, def ma mucc ci jéeri ji bu ma nekkee en door de la mer ghayruhu ku dul buur yàlla bi nga xam ne ba ma nekkee ca géej ga sellal ko wéetal ko moo taxoon mu rëcc kon nag bu ma ñëwee ci terre ferme bi tamit moom mooy ki nga xam ne mooy ki nga mën a muccal kon mu ne allahum mu dal di ñaan ci saa sama makrim ne buur yàlla laka ahdan in lam in anta aafaytani mimma ana fihi an aati muhammada hatta adaa yadi fi yadi fi yadi fala ajidannahu afuwan ghafuran karima mu ne nag mu daal di allahumma ee buur yàlla laka ahdan am man de jël naa ci yow waaw maa ngi lay jox pacte boo xam ne man yaay sama seede in anta afaytani boo ma muccalee mimma ana fihi ci lima ma ne ah an aati muhammadan ma dikkal sayyidina muhammad ma muccee rab alayhi salatu wasalaam hatta aba yadahu fi yadi ba ni may jële sama loxo teg ko ci loxoom jaayanteeg moom leer na ma ne malgré tëkku na ma ne nee na ma dina ma ku ma gis faat ma la ajidannahu wat naa ne dinaa ko trouver afuwan mu nekk koo xam ne aji jéggalaa kon bu rëy la ghafuran jëllale tey jéggale kariman nekk ku tedd waaw moom nag ba nga xam ne nag ci la daw noonu noonu dem ca géej ga si di Ummu Hakim ah dafa ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko qad dahaba ikrimatu anka ila al-yamani wa xaafa an taqtula fa aminhu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam huwa amin fa xarajat ummu hakim fi talabi léegi bi soxnaam si moom ummu hakim ibn al-harith bint al-harith dafa tuub nekkoon soxnaay ikrima léegi nag ñu mu tuubee keroog Makka mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ci fathu Makka ne ko Ikrima dem na Yaman daw na dem Yaman dafa ragal nag nga daal di koy faat moo tax mu daw damaa bëggoon nag nga daal di koy jox amaana mooy nga sécuriser ko ñoŋal dereetam yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko huwa amin ñoŋal naa dereetam kon jeex na boo kenn defati dara man nga léegi nag moom mu génn ngir dem. Euh, cherche ji jëkkëram di Ikrima mi nga xam ne ndaw na waaw ba mu demee fekk moom mucc na ca ndox ma ca géej ga ca tempête ba naroon a dal mu dajee moom foo fële ca tafes ga ne ko nag qad istamantu laka rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa fa rajaa maaha ndaw si ñëw ne ko man nag daal dinaa ñaan yonent mi aleyhi salaatu salaam ngir mu sécuriser la may la sécurité ba duñ la def dara ñoŋal sa deret defal na la loolu nag léegi nag ma daal di ànd ak moom ñu daal di dem ci aleyhi salaatu wa salaam imaam eh, al-Waaqidi rahmatullah aleyhi day solo ci sanad boo xam ne wérul naka noon imaam al-Bayhaqi ci sanad boo xam ne tamit wérul mu ne yeneen timaale yi saab saab dane bi nga xam ne ci la yëg ne Ikrima mu ngi ñëw dafa wax saxaaba yi mu newaloon foofule Makka ne leen moom alayhi salaatu wassalaam yatiikum Ikrima ibn Abi Jahl mu'minan muhaajira falaa tasubbu abaa fa inna sabba al-mayyit yu'dhi al-hayy wa waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nag mooy yuñ joxee ba ndaw si soxnaam si dem di ko wëri mu wax jullit ñi ne leen nag yatiikum Ikrima ibn Abi Jahl ne leen nag Ikrima doomi Abi Jahl mu ne leen yatiikum mu ngi leen di dikkal Ikrimatu Ikrima ibn Abi Jahl di doomi Abi Jahl mu mu'minan buy ñëw nag mu ngi ñëw nekk koo xam ne ku gëm la muhaajiran mooy dafa jóge fa mu jóge di ñëw mais pas di gàddaay ndax gàddaay amatul woon ndax Makka sax la yonent mi alayhi salaatu salaam ne woon mu ne leen nag falaa bu abaa bu bu ñëwee nag nekk jullit bu leen bu leen waxati Abu Jahlin dara bu leen ko ŋàññati bu leen wax baayam en tout fu mu nekk moom ndax kat booy ŋàññ ki nga xam ne dafa génn àddina day day lor ki nga xam ne mooy di dund ki bokk ak moom te ŋàññ yooyu du daldi euh, euh, euh, du jote ki nga xamante ne mooy ki génn àddina voilà léegi nag ci noonu moom imaam al-Waaqidi mu ne mu daldi agsi nag Ikrima bi ko soxnaam si indee yonent bi aleyhi salaatu salaam kontaan daldi jóg di ko gatabu après mu daal di mu daal di jóg taxaw après toog moom alayhi salaatu wassalaam fa waqafa Ikrimatu bayna yadayhi wa ma'ahu zawjatu mu ngi ànd ak soxnaam si ñu agsi fa qaala mu ne yaa Muhammad sallallahu alayhi wa ne ko yaa Muhammad yaa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna haadhihi akhbaratni annaka mu ne ko kii sama soxna sii kat nee ma sécurité mooy ah, mbalaanum kiiraay mooy nekk na en sécurité fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne ko sadaqat fa fa anta amin ne ko wax na dëgg kenn dootu la def dara ngaa ngaa sécurité ba léegi nii tubagul la mu ne ko Ikrima ne ko fa ilama fa ilama tad'u ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam waa ana ci lan yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga waa ñu bari xam ñu woon sax li yonent mi alayhi salaam di woote dëgg-dëgg ñu bari xam xamuñu ko ndax doomuñu ko sax jéem a déglu mooy nit boo bañee kenn moom ba yow ay waxtaanam sax doo ko dégg ba pare nag foo nekk di ko diaboliser loolu bari nañu koy def ñoo xam dañ naan dañuy een benn sëriñ wala benn boroom xam-xam mais duñu ko sax déglu. fu ñu wër nag di ko dénigrer te buñ leen ne woon est ce que yow déglul nga ko dara waat naa ci yàlla bu waxee lay dëgg ne moom masul koo déglul dara li muy waxee ay rumeur la yu ñu koy nettali di ko toxalal Ikrima malgré loolu li ñu fi nekk di xeex Badar ak yépp fii ba fii ba yow Fathu Makka sax xeex na contre jullit ñi mu ngi door a laaj ca yonente bi alei satu salaam fa ila man tad'u ana ca ngay woote jëmeew Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah wa tuqima as-salaa wa tuuti zakaa wa taf'al wa taf'al hatta adda xisaal al-islaam mu ne ko man damay woote jëme ci nga seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla te man ndawam laa te ngay jox ngay taxawal julli di joxe azaka di def di def nee na mu diddal ko li nga xam ne mooy mooy ponki l'islam yeeg qualité yi nga xam ne ci moom la l'islam di woote jëme fa qaala Ikrimatu Ikrima ne wallahi maa da'awta illaa ilaa xayr wa amrin xasanin jamil qad kunta fiinaa yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qabla an tad'uunaa ilaa maa da'awtanaa ilayhi wa anta asdaqunaa xadiisan wa abarrunaa birran summa qaala Ikrima fa innii ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam fa surra bi daalika rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko wallaahi Ikrima bi yonent mi alayhi salaatu salaam dimbali loolu mu ne ko maa ngi wàcc yàlla ne woote woote lu dul ci yiw bu dee lii ngay woote de lii de yiw kesa ak mbir mu rafet tabaax baax te naayis ta ta taal man nag yow nag nekkoon nga yow ndaw yàlla li laata ngay woote ci li ñu woote jëme muy ci lislaam bi yaa ñu gënoon a dugg wax waaw Quraysh yépp ñun xamoon nañ ko yaa ñu gënoon a dugg ginoon ñoo baax ginoon ñoo tabe ginoon ñoo baax lépp yaa ñu ko gënaloon après sayna Ikrima ne in fa inni léegi nag man ashhadu maa ngi seede ne an laa ilaha amul benn buur bu war a jaamu ci dëgg illallah ku dul buur yàlla wa annata muhammadan sayna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi ndawam la sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nag Ah, mu ne ko allimni xayra shay'in aqulu mu ne après mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ci riwaaye ba léegi imaam ah, al-Waaqidi bi sanadin da'if ko léegi nag damaa bëgg nga jàngal ma li gën loo xam ne moom laay wax mu ne ko taqulu ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu loolu mooy li gën loo wax mooy kalimatu tawxiid danga naan ashhadu du ma seede maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla te sayyidina Muhammad jaamum la sallallahu alayhi ndawam la Ikrima ne ko summa maala ginnaaw gi lan laa mën a wax lu gën a rafet mu ne ko dangay wax taqulu ushidu Allah wa ushidu man xadara anni muslimun mujahidun muhajir ne ko dangay wax ne maa ngi seedaroo buur yàlla di prendre buur yàlla témoin di prendre témoin képp ku teew mooy yow alayhi salaatu wa ak ñi fi teew ñépp ne man jullit laa ku wommatu laa kuy jihaad laa ci yoonu yàlla mu muhaajir kuy gàddaay laa ci yoonu yàlla Ikrima ibn Abi Jahlin dal di wax loolu lépp après nag mu nekk nekk jullit radiyallahu anhu gis nga ni wóor yàlla jëlee yiw jële ko ci loo xam ne vraiment Abu Jahlin l'incarnation du mal ci moom la saxaaba bu toll ne Ikrima dal di génn te léegi moo na Ikrima après lii nag da doon wax buñ bu doon waat danaan da doon waat bu doon waat dana da doon waat naan maa ngi wàcc ki nga xam ne mooma muccal keroog Badar waaw walladi najjaani bi Badr laa walladi najjaani yawma Badr bu doon waat comme bu ñëwoon ba war waat danaan maa ngi koy waat ki nga xamante ne nii mooma rëccal moo ko muccal karoog Badar muy borom bi subhaanahu wa taala ne sinon deewoon naa bu yàgg bokk naa ca ñañuy faat waaw léegi nag eh, moom eh, bi mu tuubee mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wallahi laa ad'u nafaqa comme ni ko imaam at-Tirmidhi solowee rahmatullah alayhi waaye gi sarat boo xam ne eh, sanadam wérula waaw léegi mu ne dane euh, yonent mi alei saatu salaam bi mu ñëwee dana ko marhaban bir rakibil muhajir bienvenue ci warkat cavalier bi nga xam ne chevalier bi nga xam ne dafa gàddaay si xaala mooy màkk la mooy dafa doon daw ñu war nee dafa xultu man Ikrima ne ndax en ki ko jële ci moom da jotewul Ikrima te tamit dafa am ab daif ci biir sanad bi Euh, looloo tax wérul mu ne yaa rasulallah yow ndaw yàlla li wallahi laa ada'u nafaqatan duma bàyyi euh, benn benn dépense boo xam ne mas naa koo dépenser contre yow lu dul ne dinaa jël lu toll noonu ko fi sabilillah ci yoonu yàlla waaw léegi nag bi nga xam ne nag ci la tuub noonu Ikrima nag dafa mujj nekk nit ku baax a baax a baax keroog yaramu xare yooyu amoon ci ginnaaw yonent mi aleyhi salaatu salaam demoon na li nga xam ne ci la mbir mi tar ci la xare bi vraiment vraiment nag xare bi tar na ko waa Ikrima daal di woote waaw ne pour ci ñi nga xamante ne nii pare nañ ngir jaayante moom ci dee parce que romains yi lañ doon dajal xare bi tar lool ñu jaayante ne kenn du daw moom bi mu tàllalee loxoom ne kan mooy jaayante waaw alxaaris ibn Hisham frère bàyyite xam di frère Abu Jahl moom it tuuboon nag dañ ko gis alxaaris ibn Hisham moom ci maslamatul fath ci fathu Makka la tuub mu tàllal loxoom waaw akbar ñi nga xam ne ñoo nekkoon rasul kufri bi Makka mais ñoo nekkoon les têtes de de de de de de de kii de kufr de de kéeféer Makka ñoom ñoom ñoom ñoo doon ñoo ñoo ñoo tàllal loxoom ne euh, kan mooy jaayante fa baayaahu ammuhu alxaaris wa diraar ibn azwar fi min almuslimiin wa kaana amiran ala ba'd al wa dhaalika sanata asharata xamsa ashara fi xilaafati Umar ci xilaafa Seydina Umar lool li mu waxee fekk moom dafa jiitoon benn partie ci armée bi ma bàyyi taxam di frère baayam di abu al-Harith ibn Hisham di frère abu Jahl daal di jaayte ma ad-Dirar azwar ñu nekk parmi quatre ci jullit ñi fa qutilu kulluhum illa Dirar ñu rey ba mu des Dirar Eh? loolu nag sauf que riwaaye bii wérul ko nettal te Sayf moom wuuwe Sayf moom lépp la doon ba mu def ku wér quoi il faut que xam non Sayf moom wopp léegi eh, eh, léegi moom ci lañ ko faate ci lañ ko faate ci lañ doon wax ne keroog biñ leen biñ leen kiiwee bañ sonn ñu leen di jox ndox. ñu soxla ndox ñu jox kenn ki mu dégg mu gis keneen ko ku gën a soxla ñu ngi tëdd ba sonn bay waaj a dee mu ne nañ jox keneen ki ñuy jox keneen ki ndox mi mu ne keneen ki mu ko gën a soxla ñu koy jox ñetti ñoom ñépp bi muy dem ci ñetteel bi ki doon joxe ndox mi fekk ko faatu mu dem ci deuxième bi fekk mu kaa faatu ñëw ci premier bi fekk mu faatu ñooñ ñooñ ñi nga xam ne wa yu'thiruna ala anfusihim bi kana bihim xasaasa allahu akbar nañuy ëffale seen bopp voilà am na nag ñu ne moom mu ngi faatu ci maraju saf euh, suffar l'an treize ci xilaafa Seydina Abu Bakr am nañu wax lool ne du l'an quinze waaye ci noonu daal euh, am na nag ñu ne ci ajna dayn lañ ko faate waaw ci ajna dayn lañ ko faate waaye Euh, am nañu ne nag imaam ibn Isxaaq ak imaam az-Zubayr ibn Bakkaar dane non non non wax bi ñu jëkkoon a wax loolu dëgg ci xare Yarmuuk ci xilaafa Seydina Omar ibn al ci lañu ko faatee moom Ikrima ibn Abi Jahl te la ci xare la génn àddina ci yoonu lislaam kon moom noonu la génn àddina Seydina Ikrima